min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi'i wal xamsiin wa ammal ahaadiis fataqaddama mu'zamuhaa fil baabayni saabiqayn wa mimmaa lam yataqaddam qaala al imaamul haafiz an-Nawawi ginnaaw biñ tàmbalee ci jotaay ñu génn buntu bi rahimahullah ci toolu nit ñi sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum amin gisoon ni mu ubbee woon ci wàllu alqur'aan ak ñaata xadis la indi fii ci buntu bi jeexala woon ko xadis aaya bi nga xam ne moom la boroom bi doon wax naan ma maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun tey nag comme niñ ko waxoon ñu waroon a jàll ci li ci tegu muy xadiis yi muy beneen wàll bi nga xam ne moo làmboo toolu nit ñu sell ñi moo làmboo li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, garab gi it mu new amal ahadis ndaal xadiis yi nga xam ne ñooy wax ci bunt bi ñu nekk di wax ci ngëneelu di wax ci wàllu doylu téye sa bopp ci lépp loo xam ne lu xaraam la wala lu luy suufeel nit la ak di jublu ci wàllu dund loo xam ne lu dagan la ak dépenser waaye ŋàññ li nga xam ne mooy ak laaj ci loo xam ne li ko waral du darura du nécessité du lu man da ñàkk mu ne wa amal xadiis ndaal xadiis yi nag yi nga xam ne ñooy wax ci bunt bi mu ne fa taqaddama romb na mu'zamuha li ëpp ci xadiis yi nga xam ne ñoom concerné nañ bunt bii ndax da nga xam ne bunt bii moom ñaari garab yi romb wala garab gi ñoom ñaari garab yi ñu romb ñoom ñoo taqaloo te ñoo bokkul ay mbir voilà moo tax mu ne li ci ëpp daal dinay romb ci li nga xamante ne mooy fil babayni ni ñaari bunt al as-sabiqayni yi nga xam ne ñoo romb léegi yooyu ñooy lan hein ñaata bunt ñoo fi jàll ñaar yi yi mujjee gis mooy cinquante euh, euh, cinq ak cinquante six hmm? cinquante cinq bi moo doon ban mooy fadlu zuhdi baabu fadli zuhdi fi dunya wal hassi ala taqalluli minha wa fadli al faqr waaw gëneelu bi doon wax garab gi doon wax ci ngëneelu dëddu àddina waaye it di ñaax nit ñi ñu ci ut lu néew rek ak ngëneelu ñàkk beneen bi ci tegu moom lañ jeexaloon xadiis bi ci jataay bee ñu buntu bi ñu génnoon muy cinquante six bi juróom fukk ak juróom benn mu ne moo doon baabu fadli al-juu'i wa xushuunati al-'ayshi wal iqtisaari ala al-qaliili min al-ma'kuuli wal mashruubi wal malbuusi wa ghayrihaa min huzuuzi an-nafsi wa tarki ash-shahawaat bunt bi doon wax gëneelu xiif ak taraayu tartaru dund ak di e, jublu di néewal di jublu ci lu néew tey yem ci lu néew ci lekk ak naan ak lu ñuy sol ak yu mel noonee ci ciru bakkan yi ak bàyyi bànneex yi mu ne nag ñaari bunt yooyu yi nga fi rafax li ëpp ci xadiis yi nga xamante ni nii dafay làmboo dafa bokk ci bunt bii it romboon na foofee waaw mu ne wa mimma lam yataqaddam bokk na nag ci xadiis yi nga xam ne rombagul woon mooy indiwuma leen ci ñaari bunt yi weesu mu ne mu ngi nii kon mooy xadiis numéro cinq cent cinquante deux cinq cent vingt-deux euh, juróomi téeméer ak ñaar fukk ñaar te loolu mooy li nga xamante ne mooy ubbi bunt bi muy xadis bi mooy lan mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laysa al-ghinaa an kasrati al-'arad walakinna al-ghinaa ghinaa an-nafs muttafaqun alayhi al-'arad bi fathi al-'ayn wa ra huwa al-mal kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah hadith bi mu ne an abi hurayrata mu ngi koy jële di ubbi buntu bi mu ne mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala kene moom de nee na laysa nekkut al-ghina koom an kasratil arab du baril al-arad lan mooy al-arad al-imaam al-aradu bi fathi al-ayn wa ra mooy bi a bul rab it ra maska ci kaw rëdd ci kaw bul waa aru bul waa lan mu ne huwa al-maal mooy alal mu ne kon laysa al kon yeneen tubaab yi saa kon koom nekkut an kasratil arab alal. walakin al ghina waaye nag comme dëgg dëgg dëgg la richesse dëgg ghina nafsi mooy richesse su bakkan mooy koomu sa bakkan sa bakkan nga noot ko ci li neex yàlla waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo léegi laaj bi mooy est ce que ñoom kese ko solo ñu ne la déedéet. seen sëriñ bi al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo na ko na ko noon seen taalibi imaamu tirmidi taalibi la ci ñoom ñaar ñëpp <laughs> mais imaamul buxaari moo gën a nekk sëriñam moom moom la takkaloon comme ni imaam abu daawud a gën a nekk taalibi imaam ahmad ci ñoom ñi ñoom ñett ñi imaamul buxaari imaam muslim imaam abu daawud ñoom ñëpp taalibi imaam ahmad ibnu hanbal boroom ngir gi ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ah. nañ la Muhammad mooy baayam mais dañ koy dàkkantele maamam naan Ahmad ibn Hanbal al imaamu Ahmad ibn Hanbal Hanbal maamam la comme yonent bi alayhi salaatu wa salaam abim naa ana ibnu Abdul Muttalib ana nabiyyu laa kadib man maay doomu Abdul Muttalib pourtant avant Abdul Muttalib na ku fa <laughs> baayam direct du Abdul Muttalib mooy kan Abdallah waaye mu ne mooy maam dañ koy woowe baay waaw askane la boppam ci maamam loolu sunna la yonent bi saa saa nee na ana ibnu Abdil Muttalib man maay doomu Abdul Muttalib te pourtant Abdallah mooy moom mooy doomu Abdul Muttalib moom mu jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon al imaamu Ahmad ki gën a nekk taalibeem ci ñoom ñett ki mu gënoon a taqool mooy al moom mooy al imaamu Abu Daawuda waaw as-Sijistaani imaamu Tirmidi nuy sëriñ taalibe la ci ñoom imaamu al-Bukhari ak imaam Muslim waaye imaamul Bukhari la gënoon a takkool kon eh, moom itam solo na ko dal imaam Abu eh, Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata eh, rahimahullah mu ne ak kan moo ci solo ak ki nga xam ne mooy al imaamu Ibn Majah Muhammad ibn Yazid Qazwini rahmatullahi ala al-jami kanta léegi dana muttafaqun alayhi ñi ñoo ko solo al imam al Bukhari rahimahullah moom imam Muslim ku nekk benn bërëm nga ko indi al imam al Bukhari mu ngi ko indi ci kitaabu riqaaq baabul ghina ghina an-nas mu ne haddathana Ahmad ibn Yunus mu nekk ci nettali ma Ahmad ibn Yunus da Ahmad ibn Abdillah comme ni ñu doon wax sànq moom dañ naan ko Ahmad ibn Yunus mais baayam mooy Abdallah <laughs> aw Ahmad ibn Hanbal da baayam mooy Muhammad <laughs> voilà Muhammad ibn Abdul Muttalib te baayam mooy Abdallah voilà Ahmad ibn Yunus mooy Ahmad ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi al-Kufi al-Yarbu'i kii moo doon Shaykhul Islam imaamu Ahmad moom nii moom imaamu Ahmad moom nee na kii mooy Shaykhul Islam waaw <laughs> waxoon nañ la ko fi al-Fadl ibn Ziyad rahimahullah nee na damaa dégg Ahmad ibn Hanbal ah. benn waay na ko waa ci kat laay laay bindu xadiis waay mu ne ko uxruj ila ahmad ibn yunus ila ahmad ibn yunus fa innahu shaykhul islam <laughs> waaw mu ne ko kan ngay bind neew ko kaay ci man ah man may jàngale ko xadiis ah, yemal ci man ak siga déet mu ne ko demal nag même danga maa laaj ma laaya biir la <laughs> te xam nañ ni ad diinu nasiha mu ne ko demal ci ahmad ibn yunus uxruj demal génnal takkal dem ci moom ndax moom de mooy shaykhul islam moom shaykhul islam la kon sëriñ la woon ci ñoom imaamul Bukhari ñak imaamu Muslim Ahmad ibn Yunus eh, rahimahullahu ta'ala kon al mu ne haddathana kon Ahmad ibn Yunus al imaamul Bukhari qaala mu ne haddathana imaam Ahmad ibn Yunus ne ki leen nettali mooy Abu Bakr di Abu Bakr ibn Ayyash ibn Salim al-Asadi al-Kahili al-Kufi al-Khayyat al-Muqri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana mu ne nettali na Abu Hasin di Abu Hasin loolu moo doon dakkantalam mais Ousmane ibn Aasim ibn Hasin la tuddoon am na nag ñu ne Ousmane ibn Aasim ibn Zayd ibn Kathir la waaye euh, en tout cas Abu Hasin la gën a siiwe mais turam moo doon Ousmane rahimahullahu taala al-Asadi al-Kufi rahimahullahu taala nga gis ne ñoom ñii ñépp waa Kufa la jàllale waa Kufa la Ahmad ibn Yunus Kufi la Yarbu'i la Tamimi la Yarbu'i la kuufi la na ko noonu Abu Bakr kuufi la Abu Hasin kuufi la an Abi Salih mu jëlee ko Abi Salih bi Zakwan Abu Salih as-Samman az moom lañ doon wax ci jotaay bi weesu eh, eh, toppatoo nekk ci sa métier warula tax nga nga soofantal xam-xam ndax moom mi inter import export la doon def moom madani la waaye kuufi tamit en même temps parce que dafa nekk <laughs> voilà mooy ndax njaayam ni moom moom activité ma ko yóbbu Kuufa moom euh, Ahmad euh, kii di Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat nga gis ba léegi mën nañu ne ba léegi génnagul Kuufa mooy càllale kii nii ma mën nañ koo boole ci waa Kuufa ci côté boobu noo tax dafa nekkoon Medina madani la waaye Kuufi la en même temps kon nag mu ngi noonu ndax lam fa doon nekk nga xam ne kooku kenn manu ko euh, kenn manu ko génn ci seen biir voilà mooy sëriñ la boo xamante ne ni moom Ndakaaru la la la la cosaanoo fa la kii woon mais activité am yépp Casamance la waaw daanaka saa su ne fa lay nekk te xam nga sa activité day jël lu bari mais bu fa demee du topp activité bi sànni xam-xam bi déedéet dafay dem gaa yi tamit di profité ci moom voilà di jële ci moom euh, nga xamante ne nii euh, euh, moo tax kii doon wax ne Abdurrahman ibn Yaqub <coughs> moon wax ne Abu Salih mii bokk na ci ñi gën a màgg bokk ñi gën a dëgër ci ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhum uh, uh, wa ardaahum voilà moo daal imaamu Abu Dawud rahimahullah mu ne kii nii moom waa Kuufa dañoo profité ci moom <laughs> sami'a minhu kuufiyun kuufiyun yi dañoo jël ndax da doon ñëw ci ñoom voilà ndax dafa doon ñëw ngir liñ la wax léegi kon nag mu ngi noone uh, moom Abu Zak muy Zakwaan Euh, euh, abu abu salih Dhakwaan as-Sammaan az-Zayyaat borom diw yeeg borom beurre yi al-Madani rahimahullah al-Kuufi an Abi Hurayrata wa ah, sayyidina Abu Hurayra nag moom madani la moom Abu Hurayra ad-Dawsi ah, rahimahu radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laysa al-ghinaa an kathrati al-'arab walaakinna al-ghinaa 'ghinaa an-nafs nii la ko al-imaam al-Bukhaari de kaana al-imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj rahimahullah moom itam benn bërëb comme niñ la ko waxee la ko indee moom al imaamu muslim mu ngi ko indi ci bunt bi nga xamante ne nii mooy baabu laysa al ghina an kasratil arad bunt boobu wax naa la surah yi ko def voilà surah yi ñoo imaam an-Nawawi ñoo def loolu laysa al ghina an kasratil arad la waaye ci kitaabu zakaat la ko indi moom imaamu muslim mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb wa ibn Numayr mu ne ki ñu nettali haddathana nettali na Zuhayr ibn Harb da Abu Khaythama al-Kufi non euh, <laughs> Zuhair ibn Harb ibn Shaddad al-Harashi al-Baghdadi al-Kufi mooy Zuhair ibn Muawiya voilà <laughs> Abu Khaysama moom tamit yi Zuhair ibn Harb ibn Shaddad al al al al-Baghdadi an-Nasa'i mooy Abu Khaysama nga xam ne moom Baghdad il était de Baghdad la moom mi Abu Khaythama euh, di Zuhayr ibn Harb mu ne wab nu Numayr mu ibn Numayr moom maamam lañ koy dàkkantele sinon Muhammad ibn Abdillah gis nañ ko fan yi Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani al-Kufi moom tamit rahimahullahu taala lan nga gis ñii tamit ne kii mooy Baghdadi Zuhayr ibn Harb Baghdadi ibn Numayr bi Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr voilà <laughs> imam Muslim ne ibn Numayr kese mu ne ñoom ñaan ñi sama sëriñ qaala nee nañ haddathana nettali nañu Sufyan ibn Uyayna ñi Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawlaahum moom Kufi la Makki la mooy cosaanam moo doon Kufa Makka la newoon rahmatullahi alayhi sëriñ waa Makka xaritu imaamu Malik rahimahullahu ta'ala an abi zinad moo ko jëlee ci abu zinad di abdallah ibn zakwan al-qurashi abu abdirrahman al-madani moom dafa gën a siiwee ci abu zinad bari na ko xam abu zinad waaye tur bi mën na ko rëcc di abdallah ibn zakwan al-qurashi sëriñ ñoom imaamu malik sàllale bu siiw boobule Malik an Abi an al kon moom la ci yi mooy ndax Sufyan ibn Uyayna moo doon sëriñu waa Makka imaamu Malik di sëriñu waa Medina voilà mooy mooy ko ba ginoon a mag lañ la wax sinon ñu bari lañ doon am mu ne kon Abi an al-A'raj yi mu jële al-A'raj ñii ñëpp dañu siiwee seen dàkkantal li ñu siiwee mais al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan la tuddoon al-Madani ñii ne Abu Dawud ñii ne Abu Hazim li moo doon dakkantalam ñii ne Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jële ci Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi mawlahum radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakinna al-ghina ghina an-nas kon nii mooy ni nga xam ne noonee la ko al-imaamaani shaykhaani daal di solowee rahmatullahi alayhima léegi nag ñu war a ñëw mais ana lëkkaale moo buntu bi ana ban lëkkaale la am ak li nga xam ne mooy suñu buntu euh, xadis bi premier xadis ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi yonent bi ay saar saam dane laysal ghina ma ne ak koom ak richesse nekkul an kasratil aradi ci bari loo dajale waaw loo amangazine loo amangazine ci ay moomeelu àddina waaw du yow na ngaa posséder beaucoup d'argent rek am alal yu bari de waaw déedéet mooy li ñuy li ñuy bànneexoo al arab mooy mata'u dunya <laughs> waaw li ñuy li ñuy li nga xam ne eh, nit ki da koy da ciy da ciy euh, jëfandikoo di ci jariñoo ci mbiru mata'u dunya yi waaw waaw akbar léegi mu ne loolu bu ku gën a amaase lool gën la koo bari la kooku mooy wane ne loolu mooy richesse xam nga ci nit ñi loolu lañ jàpp na mooy richesse te dinañ gis après léegi que hadith bi cosaanam dëgg-dëgg mu ngi ci sahih imaamu muslim yonent bay saa saam laajoon ko sayyidina abu abu zar Jundub ibn Junaada al-Xifaari ci li gën a siiw radiyallahu anhu ci turam kon mooy lëkkaale bi yonent bay saa saam na kon dajale ëpp loo dajale tekkiwul na yaa ëppale waaye ki nga xam ne moo ëppale amug richesse amug koom dëgg-dëgg mooy koo xam ne moom bakkanam la la la la la rinan nas waaw mooy la richesse de l'âme waaw kooku kooku mooy véritable am mooy loolu nag richesse de l'âme mooy lan boo amee koobu xol mooy doylu yi tudde bunt bi yëpp day dugg ci yow da nga koy am doylu téye sa bopp ci lépp loo xam ne lu suufe la ak lu baaxut te tamit nga xam ne lépp looy ut ci dund ji mooy loo xam ne lu la doy la loo mën a jaamoo yàlla te du ko sant tamit di dépenser lépp sa yà yow sa xol booy sa borooma ci ne ci moom ngay wàkkeeru ci moom ngay wéeru ah affaire yi lu mu turbulent turbulent turbulent dañuy fekk yow sa xol dal dal waaw ndax yow ci zikrullah nga nekk te borom bi nee na ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ala waawee ala yëg ngeen ma yëgal leen waaw bi zikrillahi bu ngeen xamu ngeen ko woon déglu leen ma wax leen gis nga ci tudd yàlla képp képp képp tatma'innul qulub ci la xol yi dale waaw alquran hadith yonent bay saar saar sunna Ah, ay zikkar yoo xam ne lépp lu jëm ci yooyu loolu ci la xol di dale waaw ku la jàpp na nag ah, xool xol dina dal ci mooy yàlla ak sori li nga xam ne mooy alquran waxu la lu am parce que borom bi nee na wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma waaw waaw ku ñuy waay alquran wax ñu lu leer <laughs> ne wa man a'rada an dhikri gépp koo xam ne dafa dummóoyu sama tudd gu mag gi waaw ala dhikrillahi tatma'innul qulub mooy alquran ji ci la xol yi dale waaw waaw li jëm ci alquran ak la mu digle ay julleeki woor ak yooyu moo tax yonent may saasaam bu ko dara fëkkoon mu ne aishna biha ya Bilal waaw féexal ñu ci julli yow Bilal mu jóg nodd allahu akbar waaw mais ñun moom waa <laughs> waaw ah <laughs> alayasu borom mi nee na ku fi dummóoyu sama alquran ji ah waaye du mooy di ma ko di ma tudd ci situation bu ne ah nga may fàtte fàttelu kooku nan lañ koy defal waaye di gën màgg sama alxuraan bi nga ne du ko doxe waaw ñenn ñi moom bon ne dinañ ko jàng nii mais nag jëfeli ci biir suñu yoon newu ci quoi on est layikaar banu layikaar waaye dàq fee wàcce kaamil yow bokk nga ci façon yi nga xam ne yow bokk nga ci ñu dëddu alxuraan waaw dëdduwoo jàng mi mais yow li nga def léeg-léeg yow yaa gën a garaaw waaw rubba qaari alquran wa qur'anu yal'an wa bari waa na koy jàng alquran di ko rubb waaw alquran ne la yow ba leen jaaloo la <laughs> taqrabu zina yow ngay alquran te yaa dàqa sinaa ñëpp <laughs> yaa dàqa njaaloo ñëpp alquran ne la bul jëw ah la yaghtab ba'dukum ba'dan ah bu kenn ñëw ci sa mbokk yow nga nekk ne da ngay jaamu ba léeg-léeg sax alxuraan yi ngay téye daal di koy tëj teg sa loxo fi nga yem di waxtaan ak benn waaye di jëw keneen te page bi ngay yem xujuraati moo lay tere lii ngay def wala alxuraan yi nga téye même bu dee ne woo page boobu ci ci saar boobu boo la koy tere waaw mooy kii kii kii kii kii dafa wéri di wala lu ko dal téye ma man alxuraan te lépp lu ma wax tere moom moom ci la dëkk. lu ma digle muy tendeefal du ci def dara daanaka lu dul loo xamante ne nii da def nii rek ngir nit ñi ne moom defoon na wala bo bon nit ñee tax muy def waaw kooku xam nga ne alquran da koy rëbb kooku waaw wa qaala ar-rasuulu ya rabbi inna qawmi ittaxaduu haadha al-qur'aana mahjuura keroog yawmal qiyaam borom bi nee na yonent bi da alayhi salaatu wassalaam dina ne ya rabbi e sama borom inna qawmi ay sama ñoñ waaw sama ñoñ ñii de ittaxadu dañoo jàppe waaw dañoo jàppe alqur'ana e, e, e, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittaxadu hadha alqur'ana mahjura dañoo jàppe sama alqur'an ji nga ma joxoon man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma jox leen ko jottali leen ko dañ ko gàddaay allahu akbar yal nañu borom bi bañ boole na ci ñooñu nga xam ne ñoom la yonent bay saa saa di kalaame ca kanamu boromam waaw waaw façon dëdd wuñ nag daa bari wax naa la ñoo xam ne moom jàng bi ci boppam dañ ko du def ñoom moom ñoo gën a garaaw du ñu jàng ah waaw du ñu ko jàng du ñu ko jëfe yàlla tereet mukk koo ko dudd na am ñoo xam ne nee ñi nañ jàng waaye nag amul dara alquran di digle lu ñu ci def daa tombe rek daa fekk mu dëppook seen bakkan waaye jamais ñu def ko ngir ngir wombatul yàlla du ñu ko def waaw buñ ñëwee ba koy def contrainte la wal iyaazu billah am ñoo xam ne ñoom seen dëddu leen la dañoo jàpp alxuraan benn fast food quoi waaw dañuy ñëw tànn ci lu leen neex bàyyi lu leen neex comme ni nga xam ne yahuud yu yées yi noonu lañ doon doxale wal iyaazu billah waaw nga gis ñoo xam ne noonu lañ mel waaw ñoom daal lu leen arrangé ànd ak seen bakkan ñu ne aman naa waaw gëm nañ waaye bu àndul ak ñoom ñu ne kafar naa waaw même bu dee du ñu ko wax seen jëf loolu lay tekki waaw seen jëf yépp loolu lay wone waaw ah non xam ne nag bon affaire yi il faut savoir de la mesure prendre faut mesurer affaire yi quand même non c'est que am na yoo xam ne il faut pas ñu quand même alors que alxuraan digle la de mais moom li ko neex li ko arrangé kese la li ko arrangé kese bu bëggee dugg ay nit daal mën naa jël ta aaya alxuraan yi di ko bombarder ko dóor waaye kantaa moom <laughs> yu ñaaw nee moom mu ñëwee ba gis ko mu mel ni du moom. waaw mooy loolu lépp ay façon dëddu la waaw ñenn ñi moom dëddu gi dëddu tadabbur la waaw dinañ ko jàng mais duñ ko tadabbur duñ ko ah, ñoom daal daal nañu jàll kantaa di bàyyi xel ci li ñuy jàng ak li ñuy jàng lan la ak tamit lii ñu xam ne waxi borom bi la tabaaraka wa taala bu mu leen wàcceel ah, di kalaamun qadimun mu nga xam ne moom lay tegtale alxuraan jii ñu yor moom yoonam new ci ko waaw yoonam new ci waaw kooku façon dëddu la waaw waaw façon dëddu la waaw wal iyaazu billah yal nañu borom bi nag bañ a boole ci kenn ci group yi nii waaw war yonente bay saab saab di leen kalaamu ëllëg kon wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan waat naa ne dina ko ñeel dund goo xam ne bu karaj bu metti lay doon waaw bu méttee méttee métti waaw borom bi nag wa nahshuruhu yawmal qiyaamati a'maa lañ bëggoon a alxuraan bi boo ko duggoo dara du la ci fekk si bañ la cay fekk kon euh, euh, euh, li nga xam ne mooy buñ ñëwaatee ci lëkkaaleef bi mu am ak bunt bi xadiis bi mooy kon alqanaa kon nga xam ne ghina nafs ghinan nafs yooyu yenent bay saar saab wax moom la borom bi tabaaraka wa jox jawaami'ul kalim benn kàddu lay wax mu dajale ay ay ay ay trésor yu dul jeex ay gànjar yu dul jeex yoo xam ne ku nekk da nga ciy piocher li nga man rek bàyyi jël ci li nga ci kii li tolloog yow nga dem waaw te nag ku nekk la mu jël foog na ne moo gën a duunle bu dee ne waa ji yeewul bu yeewoon ak dina xam ne man de li li ma yàlla séddi mooy fi ma toll fa fa fa yàlla yem ci man fi yeneen tubaab saa saam toll ci man lu toll noo nee la ma borom bi daal di joxe waaw wallaahu nag ah mooy jox nag ko soob lu ko neex waaw man naa doo àgg fenn sax mu yëkkati la dijj la wallaahu yajtabi Ah, moom mooy bujj wa yajtabi ilayhi man yasha mooy bijj ku ko soob ci moom waaw mooy su mooy gindi ku ko soob waaye mooy bijj jëme ci moom képp koo xamante ne yi nga xam ne dalay brûler étape yi waaw loolu nag eh, borom bi tabaaraka wa moom moo koy def ndax am na ñoo xam ne boroom bi eh, eh, ci mbaaxam kese la def ne ñooñu duñu jaar ci yenn état bi ñenn ñi jaar waaw moo tax mu wax loolu le moom borom bi tabaaraka wa taala moom kene moom yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib mooy bijj jëme ci moom ku ko sopp waaye di gindi jëme ci moom képp koo xam ne dellu nga ci moom pare nga prédisposition yi te loolu moo la koy defal voilà boo seetloo yahdi ilayhi man yunib façon bijj la sauf que daa am fu mu la jaarloo waaw daa def yow nga nga nga nga sóobu jaar ci affaire yi ci chantier yi <laughs> waaw pourtant la tax façon bi jële fii no ndax ndax la tax nga mën a gindeeku di ñëw ci moom moom moo ko def sa xol noonu waaw moo ko def waaw mais mooy bi ah koo ko soob te kenn du na ko yàlla lu tax parce que moom mooy defaa ko lu ko neex fa'alu lima yurid waaw te yéen jaam yi euh, moom laa yusalu amma yaf'al borom bi kenn du euh, euh, ne maa yow way attention tax yàlla def lii non loolu loolu du laaj kenn du ko laaj moom borom bi tabaraka wa taala la yusalu amma wa hum yusalun moom kenn du ko laaj li lu tax pourquoi mu way kenn du ko laaj wa hum kanta jaam yi ku dut yàlla rek yusaluna def na la laaj hatta yonent yi danañ la laaj waaw ah, suñu borom nee na yawma yajma'u allahu <laughs> ah xanaa borom bi waxul lool bis bi nga xamante ne nii nee na yawma yajma'u Allahu ar-rusul fa yaqulu maadha ujibtum qaalu laa ilma lanaa innaka anta 'allaamul ghuyuub borom bi nee na ma ne fàttalikul yonent bay saa saa bis bi nga xam ne laay pang ñépp yonent bu ma yónni woon dinaa leen dajale fa yaqulu borom bi dajale leen ne leen maadha ujibtum ana lan lañ leen wuyul ñama leen yónni woon naka la mbir ma mujjee waaw te moo leen ko gën a xam. ñu delloowaat xam-xam ne qaalu ñoom ñëpp ñu ne laa ilma lanaa amuñu xam-xam innaka anta allaamul ghuyub yaay amaa koonu li nga xam ne moo yu nëbb yi kon nag ñëpp la ñuy laaj laa yusalu amma yaf'al wa hum kon nag kon borom bi noonu lay def am na ñoo xam ne leen a te kenn du taxaw ne pourquoi borom bi mu defal mbooloo sàngam jagle bi xanaa du yàlla mooy def ci nguuram gi lu ko soob ah yow di nga fekk buur waxuma ay président non président dañ ko fay teg ñu jële ko waaw te ba buur léegi yi nga xam ne gars yi no da ngay xool jaaru Pyongyang waaw addina bi moom daanaka kooku rek te fii buur bu jaar yoon yeneen buur yépp te moom sax day woote de président la mais loolu moom moom moom même ñi nga xam ne ay roi lañu sax moom li moom moom moom moom sañ-sañ yi mu am addina bi gisoo buur président bu am sañ-sañ yi mu am waaw <laughs> fële ca mbokk Kim Jong Il ya doom ji ki nga xam ne mooy seen maam eh, Kim <laughs> Kim Il Sung Jong Il <laughs> ak <laughs> waaw Kim Jong Un waaw léegi una fi ne <laughs> waaw ñoom moom saway waaw il ñoomin ila ki ñoomin song ñoom song ki ila ki um ñooñ moom ñooñu ñooy ay vrai buur nag waaw ñoom moom saway droit de vie et de mort lañ jàpp ne moom lañ am ci gaay ñoom moom buur ya nga doon dégg te yàgg ya ñoom ñoom lañuy dunde waaw bu ñu génnee non képp koo xam ne yow biñ la xoolee rek dañoo bëggoon biñ lay xool nga muñ fekk moo ñoo loolu rek yow man nga see dee yow te kenn du laaj pourquoi mu rey suñu mbokk dañ fay jaar sax di ko gën a vénérer <laughs> day rey sa mbokk ngay sujjóot <laughs> <laughs> waaw waaw wow la xam nga ne moos ngay jàpp ne sax lii sa bénéfice sinon mënoon nañu rey ñun ñëpp te dërr du ko ci fekk waaw <laughs> léegi waaw de yooyu gra yooyu <laughs> de wax dëgg <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm quoi non yooyu yooyu nooy bon xëywalu yàlla dëgg eh, ba xamoo yooyu ko quoi mooy yéen daal seen activité yeeg seen journée yeeg seen at yeeg seen dund gi yëpp dañ koo def hmm, sous le solde d'une seule ko quoi wala d'une seule famille waaw yow daal dundoo lu dul pour ñoom jeex na boo fi sàkkoo leneen des na la faat ci faat ñi gën a de ñi gën a bon nag devant tout monde ngir mu nekk nakaalan li ma ne tebar <laughs> nekk loo xam ne lu dissuasif la pour képp koo xam ne dina fàttale ko dina bàyyi xel kon boo amee alxina yow da ngay amaale doylu da ngay amaale afaaf waaw da ngay amaale al iqtisaadu fil maisha waaye di dépenser te yàlla tax te doo ragal njàkk moo tax kaw kaw ba ne woon ah dugg leen ci l'islam ndax kat fa inna muhammadan yuti ataa man la yaxsha al ay way gaaw leen dugg ba ko joxe xuru xuru uh, jur ja waaw xuru woo xam ne ay xaraki gëleema ki bëy mu ne jëlal lépp ak waaj ne ko déet waay mu ne ko waa waaji daw du mat taxaw ca àll balaate muy dugg dëkkam yuux ah yaa qawm yaa qawm yaa qawm isl aslimu duggu leen ci l'islam fa inna muhammadan ndax gis nga muhammad day jox joxu ko ragalul ñàkk voilà ndax lan rinan nafs boo ko amee loolu la waaw mooy yow dul nekk ci compte yeeg sa poche yeeg sa waxande yeeg sa moomeel yi nga xam ne moom la la borom bi defal ci ay villa ay kër ci magasin wa ki oto ki transporteur du yooyu ñoo lay fëkk déedéet te sax loolu du vraie richesse bu fekkul woon sa xol am richesse bi ku tusu nga wal iyaazu billah noona al imaamu ginnaaw loolu al imaamu al xaafiz ibnu Hajar rahimahullah bi muy saraa xadiis bi eh, mu ne mu ne eh, mu ne eh, kii nee na waaw <laughs> muy toxal ay waxu boroom xam-xam yi li nga xamante ne moom lañ wax ci lii waaye balaa loolu bi mu ne mu ne riwaaye bii nii nii riwaaye bii nii nii cosaanam innamal ghina fi nafs parce dafa am neneen nuñ ko soloowe innamal ghina ghina nafs imaamul al-Hafiz mu ne fii riwaayatil A'raj an Abi Hurayra inda Ahmad am wax nañ la imaam Ahmad soloo na ko mu ne boo demee ci imaam Ahmad moom ni mu ko solo ak Sa'id ibn Mansour ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar foofu dane innamal ghina fi nafs dane dëgg dëgg ak richesse ci biir xol lay nekk mooy en fait richesse xéewal gu yàlla lay def ci xol bu ko defee sa xol kenn ginu laa riche même bu dee ne yoroo salaa ñaari salaamaaleykum kenn ginu laa ruus euh, yow kenn ginu laa ëpp am am bu la ko yàlla defalee mooy doylu wakkirlu ci yàlla du doyloo yàlla waaw loolu yooyu noonu bu la ko defalee mais jeex na loolu ci xol la mu ne nag xadiis boobu noonu wa asluhu fi muslim wal ibn hibbaan min xadiisi abi dhar mu ne cosaanu xadiis bee bi nga xam ne façon wax bi innamal ghina ghina nafs mu ne innamal ghina fi nafs mu ne cosaanam mu ngi ci sahih imam muslim ak Seydina Ibn Hibban ah ci xadiis Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu mu ne qaala lii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Seydina Abu Dharr di Jundub ibn Junaada comme niñ ko waxee léegi nee na yonent bi alayhi salaam damaa ne atura kasratal maali huwa al-ghina qultu na'am qaala wa turaa qillata al-maali huwa al-faqr qultu na'am yaa rasuulallah <laughs> Abu Dharr nee na way saa saam atura du ataraade atura est ce que da ngaa yaakaar ne est ce que huwa al ah, Abu Dharr yow da ngaa yaakaar ne bari la alal bari ay moomeel lool mooy richesse lool mooy ak koom ah qultu ma ne ko naam ma ne ko <laughs> way saa salaam loolu danaa qaala nee na yonent way saa saam tegal ma ne ma wa tura maali huwa al faqr nga jàpp ne da ngaa jàpp ne tamit néew alal nii ah yoroo lu doy ci ay euro ki dorasee ki livre sterling ak i CFA ak ak ay moomeel ci wàllu matériel da ngaa jàpp ne tuuti la ko lool mooy ak ñàkk. qul ne ah ma ne ko naam waaw daw leen ak sallallahu alayhi wa man de noonu laa ko jàppee <laughs> qaala yonent way nag ne ma man Abu Dharr innamal ghina ghina al qalb wal faqr faqrul qalb Allah <laughs> nee na mu ne ma dëgg dëgg nag koom mooy koomu xol waaye dëgg dëgg ñàkk mooy ñàkk xol Allah waaw Allahu akbar moo tax al imaam ibnu Battaal al imaam al xaafis di nettali après mu ne imaamul ibnu Battaal nee na maanaawu xadiis bi mooy laysa xaqiiqatul ginaa kasratul maal waaw mu ne wa laysa laysa xaqiiqatul ginaa kasratul maal mu ne nekkul dëgg-dëgg li nga xamante ne nii mooy richesse ak koom dëgg-dëgg nekkul bari la alal de loolu la xadiis biy teg ndax li anna kasiiran lu tax mu ne li anna kasiiran mimman wassa'a Allahu alayhi fil maali laa yaqna'u bimaa uuti fa huwa yajtahidu fil izdiyaad wala yubaali min ayna ya'tiihi fakaannahu faqiirun li shiddati hirsihi wa innamaa haqiiqatul ghinaa ghinaa an-nafs wa huwa man istaghnaa bimaa uutiya wa qana'a bihi wa radiya Allah mu ne al imaam ibnu Battaal al Maaliki rahimahullah ah. al Maaliki wa qani'a wa qani'a ah, wa qani'a wa qani'a wa qani'a mu ne al imaam ibnu Battaal de nee na rahimahullah mu ne kon maanaawu bi mooy kon dëgg-dëgg daal ni ko koom daal nekkul alal. ndax kat ñu bari ñoo xam ne yàlla yaatalal na leen ci wàllu am-am ñaatoon ngay gis ñoo xam ne laa yàq naaw bi maa uuti moom doyloowut li ko yorom bi li ko borom bi liñ ko jox ah non bari na mais doyloowul léegi nag lan mooy conséquence yu ñàkk ko doyloowam ba mu doyloowul lu mu def fa huwa moo loolu tax moom yëj te du day góorgóorlu di ñulli dayot coonam ci guddi yëg bëccëg yi fil isdiyaadi ngir li mu yor dina yokk te muy def loolu wala yubaali comme que amul qanaa amul doylu amul richesse de xool koomu xol wala yubaali min ayna yati te du faale fan la ko alalam jooj muy yokk muy bëgg yokk la koy yokk du faale fan la koy jële mooy lan amin al haram am min al halal est-ce que lu xaraam la wala lu xalaal yoonam ne wuti waaw comme que nag nii la mel mu ne fa ka annahu faqirun kii nag dëgg dëgg ki aji seetlu ji ku seetlu ta dëgg-dëgg boo seetloo waa ji situation bu dee bari le na lu mu am ñu naan way waa fops fops fops bind nañ ko ci milliardaires yi waaye comme que nii la mel fa ka annahu mu ngi mel ni ku ñàkk waaw te noonu lay comporté woo li shiddati hirsa ndax bari terub li nga xamante ne mooy ak xërëm gu mu xët ci alal ji yokk alal ndax ñàkk doy la mu ne wane ko nag alhamdulillah wa innama haqiqatul ghina al imam ibn Battal al-Maliki rahimahullah mu ne tëdd kon nag dëgg-dëgg li nga xam ne mooy euh, kom mooy xinaa xinan nafs lool la xadiis bi dox mooy kon koomu xol mooy lan mu ne wa huwa man istaghna bima utiya wa qani'a bihi wa radiya mu ne kon mooy ki nga xamante ne dafa doyloo li ko boroomam jox lim ko sédde wa qani'a bihi mu doyloo ko mooy da cee yem wa qani'a bihi mu doyloo ko wa radiya waaye mu gërëm dépassé ndax yëpp ay stade la waaw